الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة fiihaa kutubun qayyima wa maa tafarraqa allaziina uutul kitaaba illaa min ba'di maa jaa'athumul bayyina wa maa umiruu illaa liya'budu llaaha muxlisiina lahu ddiina hunafaa wa yuqimu as-salata hunafa'a wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinul qayyimah إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنة عدن تجري من تحتها الأنهار جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalaamu ala ashrafi almursalina sayyidi alawalina walaxirin sayidina wa habibina wa shafiina wa nabiyina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in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 gisoon ci sa jaami' as-sahih wa amirul mu'minin abu abdullah muhammad ibnu isma'il al-bukhari alayhi rahmatu wa ridwanul bari ci sunu jotaay bi wees gisoon nañ ci bëcc baabun kam aqaama an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam fi hajjatihi maanaam buntu bi wax na ñaata jamono la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekkoon maanaam xaar taxawoon makka ci gisoon nañ ci tamit baab gisoon nañ ci hadiis <coughs> sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma buy leeral ne ci fan bi ci la yegg si woon Makka moom boobu tamit gisoon nañ ne ci mutaabaawe hadiis sayyidina Jaabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu <coughs> gisoon nañ tamit baabun fii kam yaqsuru salaat maanaam ana ci ñaata euh, maanaam ci lu tolloog nan maanaam ci distance lañuy ñuy wàññi julli maanaam loolu mu daadi ci teg ne wa sama nabiyu sallallahu alayhi wa sallam yawman wa laylatan safara mu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam tuddeena bis ak guddeem maanaam euh, ne loolu tukki la maanaam kon ci loolu lañuy ñuy xamee ni ci distance bu tolloo noonu ci lañuy ñuy mën a euh, ci la mën a wàññee julli te loolu moom mooy ñetti farsax te ñetti farsax bu nekk euh, maanaam euh, moom mooy euh, ma fukki farsax ak juróom benn te comme ko waxee te fukki farsax ak juróom benn bu farsax maanaam farsax bu nekk ñetti mayil la comme ni nga xam ne noonu lañ ko gise woon te naka mu ne kaana ibnu Umar wa ibnu Abbaas radiyallahu anhum yaqsuraani wa yuftiraani fi arba'ati burudin wa hiya sittata ashara farsaxan maanaam ne na Abdullah ibn Umar ak Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhum ñoom ñaar ñii daan nañu wàññi te daan nañu dog ci ñeenti burd te loolu moom mooy jur fukk ak juróom benn farsax maanaam te farsax bu nekk ñetti maanaam ñetti mayr la maanaam muy kon ñeent fukk ak juróom ñett ci ay mayl comme ni nga xam ne noonu lañ ko gise mu daal di joxe juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar euh, ci ay kilomètres ak lu teg <coughs> ñu gisoon ci tamit xadis sayyidna Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab anhuma mi nga xamante ne bi sallallahu alayhi wa dafa ne la tusaafirul mar'atu thalathata ayyamin illa ne jigéen ji la tusaafirul mar'a jigéen ji bu mu tukki ñett fan ak maanaam yoo xamante ne maanaam ci biir tukki bi ludul xanaa mu ànd ak koo xamante ne ko armalam la naka noonu gisoon maanaam xadis boobu gis nañ ko ci ñaari yoon wala sax bokk ñetti yoon euh, naka noonu gis nañ xadis sayyidina Abu Hurayra bi radiyallahu taala anhu boo xamante ne mooy leeral ni ak maanaam euh, maanaam fan ak guddi maanaam guddi bëccëg ak guddeem loolu dafay daal di doy bëccëg ak guddeem dafay daal doy moom li nga xamante ne eh, moom mooy bi yenente bi sallallahu wax ne laa yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yawmin wa layla laysa ma'aha hurma ne du dagan ci jigéen boo xam ne gëm na buur yàlla ak bis bu mujj bi tukki eh, tukki bis boo xam ne dana def distance bis ak guddi te àndut ak kenn koo xamante ne ko armalam la maanaam mu namm ci loolu ci nekkoon tukki bi nga xamante ne moom dana dagan ci jigéen mu tukki ko bu boobaa te moom rek mu mën a ànd bu boobaa te ndax loola dootul tuddee ci tukki bitax ñuy wax maanaam bu boobaa mooy su fekkente ne matagul euh, distance u guddi ak bëccëg te loolu moom mooy comme niñ ko gise woon euh, euh, moom mooy comme niñ ko gise woon ne ñeenti burdu te loolu moom mooy fukki far sax ak juróom benn te maanaam muy ñeent fukki mayil ak juróom ñett maanaam comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee léegi loolu kon muy 77 kilomètres jëm kaw maanaam ak lu teg tuuti <coughs> loolu moom mooy la nga xamante ne tamit gisoon nañ ko gisoon nañ ci baabul baabul yaxturu iza xaraja min mawdi'i maanaam baabul buntu bi nga xamante ne moom mooy wax ne bu fekkente ne dañuy wàññi nit ki day wàññi maanaam day wàññee ci fi mu tàmbalee rek génn ci bërëbam mu daal di ñu gisoon wax fi nga xamante ne moom maanaam mooy euh, asar bu Seydina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu nga xamante ne moom da daan wàññi euh, te fekk mi gis euh, kër yi naam bi nga xamante ne moom la dellu si ci Kuufa maanaam dañ koo laaj maanaam ne lu tax ngay wàññi fekk dugg si go yaa ngi nii di jàkkaarloo dëkk waayu Kuufa mu ne laa hatta nadxulaha déedéet bete xanaa ñu dugg ko gisoon nañ tamit hadith sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu muy wax ne moom julli na tisbaar maanaam sallaytu zuhra ma'a nabi sallallahu alayhi wa sallam bil madinati arba'an wa bi dhil hulayfa rak'atayn maanaam ne julli na eh, tisbaar ànd ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam te madinatul munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam loolu ñeenti rakkaa la woon waaye biñ demee ci dhul hulayfa maanaam ñaari rakkaa lañ maanaam lim na nam mooy ñaar rakka ngir julli julli takkusaan naka noonu gis nañ ci hadith sayyidat Aisha bi radiyallahu ta'ala anha bi muy wax naan dañu njëkk tàmbali as-salaatu awwalu ma furidat rak'atayni fa uqirrat salaatu safari wa utimmat salaatu al-hadar maanaam li nga xamante ne moom mooy julli li ñu njëkk a def maanaam bañ koy faratal ba ci ko farataal ci ay ñaari rakka ñaari rakka waaye bu fekk ñu saxal ko nag ñaari rakka yooyu lañ saxal ci julli tukki bu ñu daal di matal ñeenti rakkaay ci julli euh, li nga xam ne moom mooy euh, euh, teew maanaam nga gis ne fii ñaari rakkaay rek la daan doon waaye masalan fajar bi maanaam masalan julli gi nga xamante ne moom mooy julli timis nga xamante ne ñetti rakka la daan doon loolu amutoon maanaam kon ci dañuy xamee ne kon li nga xamante ne moom la ci jublu mooy dañu waxoon ci suñu jotaay bi weesu loolu nag moo tax xadis bokk na ci lënt-lënt yu mag yi am ne néewaan na boroom xam-xam yi ñoo xam dafa indi lënt-lënt bu bari ci ñoom maanaam ngir xadisul isra bi waaye ah, lii nga xamante ne moom lañ ci tontu woon ci suñu jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal minna lool moom mooy tontu gi nga xamante ne moom mooy wér gi inshaa allahu taala imam az-Zuhri nag li nga xam ne moom la waxoon ibn sayyidina Urwa ibn Zubayr ibn Awwam radiyallahu anhuma bi mu ko laajee ne ko waaw na ana moo tax sayyidat Aisha radiyallahu anha di mu daal di wax ne li nga xam ne moom moo ko mën a ta'awwalat ma ta'awwala Usman radiyallahu ta'ala anhu maanaam dafa daal di moom Seydina Sayyidatu Aisha radiyallahu anha dafa gëndale maanaam dafa interprété comme ni nga xam ne noonu la Seydina Usman radiyallahu ta'ala anhu interprété te li a wér ci ni mu interprété moom mooy ne <coughs> ñaar yëpp dagan na maanaam loolu day dëgëral mazhabu jumhurul ulama al jami' léegi nag ñu daal di war a gis baabun yusalli al maghriba salatan fi safar baabun bunte boo xamante ne day wax ne yu salli maanaam aji tukki ji yu salli dana julli al maghrib nga xamante ne euh, moom mooy li nga xam ne moom mooy julli timis salaasan ñett yoon fi safari ci tukki gi te loolu mu la boo xamante ne <coughs> boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñoom ñëpp dëppoo nañ ci maanaam moom mooy su fekkente ne dañuy tukki nit ki day tukki bu boobaa man yi nga xam ne moom mooy julli yi muy wàññi mooy julli yi nga xamante ne ñeenti rakkaa waaye imam ma li nga xam ne moom mooy julli suba nga xam ne ñaari rakkaa la wala julli gi nga xamante ne moom mooy julli timis gi nga xamante ne ñetti rakkaa la yooyu kenn du leen wàññi julli gi nga xamante ne moom la ñuy wàññi mooy julli gi nga xam ne mooy julli euh, tàkkusaan ak tisbaar ak gée maanaam ñaari rakkaa yu mujj yi nag moom lañ ciy wàññi te kenn du wàññi ñaari rakkaa yu njëkk yi mu ne imam al-Bukhari rahimahullah kon indi buntu bii ngir leeral ijmaa bo nga xam ne boroom xam-xam yi rahmatullah am dëppoo nañ ci mu nekk tamit atte boo xamante ne maanaam daf koy leeral ngir ne bu ko indiwul mën naa nekk lënt lënt ci ki nga xam ne moom mooy jàng te musuta xam masala boobu mu ne qaala bil isnaadil muttasil fil kitaab ilay haddasanaa abul yamaan te moom mooy al-Hakam ibn Naafi' al-Bahraani mu ne an mu ne qaala axbaranaa euh, Shu'ayb mooy ibn Diinaar abu euh, abu Bishr abu euh, Bishr al-Himsi mu. mu ne an az-Zuhri mu Muhammad ibn Shihab az-Zuhri mu ne qaala axbarani Salim te moom mooy ibn Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab eh, radiyallahu ta'ala anhum moom mi nga xamante ne kenn la ci fuqaha as-sab'a yi ci wax yi nga xamante ne mooy wax ji gën a dëgg maanaam ci ñett ci wax yi nga xam ne ñoom ñooy wax kan mooy juróom-ñaareel bi an Abdullah ibn Umar mooy ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma muy eh, al-athari sahaaba yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam <coughs> annahu qaala na moom nee na ra'aytu gis naa rasulullah ndawal yàlla le sallallahu alayhi wa sallam iza ajalahu su fekkente ne da koo teewe da ak sayru tukki gi fi safari fi eh, sayru dem maanaam jóg dem eh, dox fi safari ci tukki gi yu axiru dafa yéexee al maghriba gi hatta mbete yej maam mu daal di dajale baynaha ci digganteem wa bayna isha ak géebi lii tamit maanaam wax ji dafa am luñ ciy jànge bu njëkk bi moom mooy ni ci tukki dagan na ñu def li nga xam ne moom mooy jamu taxiir maanaam moom mooy boole gi nga xamante ne moom mooy dañuy yéexee waxtu wi maanaam ngir gisoon ngir gis insha allahu taala dinañ gis ci wàllu jamoo ci buntu yi nga xamante ne ñu ngi ci kanam maanaam ne ñett la mooy jamoo taxiir jamoo taqdim ak jamoo suuri waaye fii li nga xam ne moom mooy jamoo taxiir maanaam moom mooy bu ñu boolewee waxtu yi ñu daal di julli li nga xamante ne moom mooy ta timit ñu julli ko ci waxtu gee naka noonu gee euh, tisba tisba ñu julli ko ci waxtu tàkkusaan ñu daal di leen di boole julleendoo leen loolu tamit bokk na ci li nga xamante ne kon moom lañ ciy jànge ñaareel bi nga xamante ne moom lañ ciy jànge moom mooy ne li nga xamante ne moom mooy wax ji wax ji gën a wér mooy ne nit ki su fekkente ne dafa am yenn mbir yoo xamante ne ay gàllankoor la yu ko gaaral ko loo xamante ne mënu koo bañ a def ngir maanaam li nga xam ne noonu la mën a xe noonu la mën a indi ci ay ci ci dundam maanaam mën na boole tisbaar ak tàkkusaan ci waxtu tàkkusaan boole timis ak gée ci waxtu gée maanaam li nga xamante ne naka noonu jam o tàkku dim bi tamit dina mën a nekk maanaam kom masalan ñi nga xamante ne masalan dañoo yor liggéey yoo xamante ne pause yi ñuy am seen jamono yi ñuy am maanaam benn ci waxtu yooyu lañ ko mën a def bu boobaal li nga xam ne moom mooy ne mën nañ leen a boole lu tax maanaam ngir ne xadis bi bokk na ci li mu koy tegtale mooy ne ñoom lii maanaam tis timis gi jot na te boo xoolee timis gi comme que waxtu wi dafa nekk loo xamante ne ci waxu le lu mbooloo bu bari ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim masalan ne timis gi dafa nekk waxtu woo xamante ne euh, ci jamono ji mu jot la bu fekkente ne mën naa ko boole ngir ne tukki gi préparatif tukki gi moom moo tax ba munuma ko maanaam moo war ko def léegi nii day jafe ma daal di koy bàyyi ba julli ko waxtu gee maanaam mu daal di leen di boole génn boole leen loolu day tegtale ne su fekkente ne masalan loo xamante ne lu jàmp la wala loo xam ne lu maanaam loo xam ne mënu ko bañ a def maanaam lii il faut mu demee nii maanaam bu boobaa li nga xamante ne moom la ñuy def moom mooy boole julli gi diggante timis bi ak geewe lii bokk na ci dal yi maanaam dafay dëgëral li nga xamante ne moom mooy waxu mbooloo ci borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim donte du ñoom ñooy li ëpp ci borom xam-xam yi du li gën a siiw tamit ci mazahib yi comme ku mel ne Ashhab wala Ibn Wahb ci fuqaha Maliki wala bokk al mel ne al-Qaffal ku ci fuqaha Shafi'i ku mel ne Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu ak ñeneen maanaam ñoom ñëpp li nga xamante ne moom lañ jàpp mooy lii nga xamante ne moom lañ la wax léegi maanaam képp koo xamante ne masalan dafa am ay xeet maanaam liggéey boo xamante ne wala boog maanaam mu am yu muy jàpp maanaam mbir moo waaye nag ci maanaam yoo xamante ne euh, daf ay xat-xat la bu boobaa mu daal di yéexe timis bi julli ko waxtu gee boole leen wala boog mu julli gee julli ko ci waxtu mu maam mu jël tisbaar julli ko ci waxtu tàkkusaan wala boog mu xëcc gée bi indi ko ci waxtu timis gi ngir ne dootul amati jot bu pare wala boog mu indi te te tàkkusaan bi indi ko ci waxtu tisbaar gi ngir ne dootul amati jot su su su defut loolu maanaam kon waxtu tàkkusaan gi da koy rëcc maanaam loolu dana mën a nekk ci kaw mu bañ a nekk loo xamante ne nit ki daf koy saxoo maanaam mu nekk rek loo xamante ne dafa am circonstance bu tax mu di ko def comme ni nga xamante ne moom lañ ko wax léegi ci ñi nga xamante ne dañu am liggéey yoo xamante ne loolu moo leen di dal te loolu du leen dal ci at bi yëpp maanaam kon loolu tamit da maanaam bokk na xadis bi daf koy dëgëral di ko tegtale comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisoon ci xadis sayyidina Abdullah ibn Abbas bi radiyallahu ta'ala anhuma ak nga xam ne noonu la ko say noonu la ko Abdullah ibn Shaqiq laajowoon sayyidina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax def na loolu def comme ni ko sayyidina Abdullah ibn Abbas waxe radiyallahu taala anhu mu ne waaw waaw noonu la ko defee maanaam mu ne kon li nga xam ne noonu la daan def mu ne yu axiru da daan yéexi almaghriba julli ta julli timis gi xattaa mbéte yaj maa mu daal di dajale bay na xaa ci digganteem ba bay na isha ak julli gée <coughs> mu ne qaala salim te moom mooy moom mooy doomu sayyidina abdullah ibn umar ibn khattab radiyallahu anhuma mu ne wa kaana te nekkoon na abdullahi muy sayyidina abdullah ibn umar radiyallahu anhuma yafaluhu daan na ko def iza ajalahu su fekkente ne da koo teewe yàkkamti loo ko assayru jox daw jóg euh, dem ci euh, tukki gi euh, li nga xamante ne tamit moom mu te yokk na al-Layth te moom mooy al Layth ibn Sa'd al-Fahmi rahimahullahu taala moom riwaaya bi Euh, ni nga xamante ne noonu la ñëwee maanaam du ci jëmmi càllale bi nga xam ne moom mooy bii boo bokkut ak moo nga xam ne ci Shuayb bu la jóge maanaam du boobu noonu maanaam du du boobu maanaam lay maanaam dafa solowee beneen xadis boo xam ne ci imam az la jaare euh, moom <coughs> déedéet ci euh, Yunus ibn Yazid la waga wax maanaam ibn Yazid mu ne mu ne haddathani maanaam imam Ismaa'il yi jokkale na mu ne qaala haddathani yokk euh, jokkale ma Yunus ibn Yazid mooy al-Ayli rahimahullahu ta'ala an ibn Shihab mooy mooy az-Zuhri bi nga xam ne moom la wax ci kaw fële dafa ne an az-Zuhri fii mu ne an ibn Shihab maanaam mu ne qaala qaala wax na Saalimun mu ne mu ne Saalim mu ibn Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu anhum mu ne kaana ibn Umar maanaam kaana nekkoon na ibn Umar sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma yajma'u daan na daan na daan na boole baynal maghribi diggante tis tisbaar wala maanaam diggante timis wala isha ak gee bil Muzdalifa ca Muzdalifa maanaam mooy bu ñu jugee Arafa mu ne ca eh, juróom-ñeenteelu fan ci weeru koor ci weeru Tabaski maanaam ginnaaw bi nga xamante ne ca guddi guddi eh, guddi gi la maanaam maanaam mooy eh, guddi fukkeelu fan bi muy guddi Tabaski gi mu ne qaala Saalim mu ne Saalim ba tey wax na rahimahullahu taala wa axara ibn Umar sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma dafa yéexi al-maghrib ba tàkkusaan <coughs> wa kaana te nekkoon na istusrixa ñu ko doon tàgge alam re ati yii ci jigéenam ji maanaam mooy soxnaam maam dañ koo tàgge maam ci ak suraaxa la jóge baat boobu istusrixa maanaam bi nga xamante ne mooy tekk yuuxu maanaam yuuxu ngi mooy cosaanu yuuxu maanaam <coughs> waaye cosaanu baat bi ci yuuxu la jóge waaye li muy tekki mooy tàgge maanaam ngir ne bu njëkk ba gaay bu ñu daan tàgge dañ daan yuuxu maanaam euh, di génn na xeet wax yu mel noonu maanaam fii tamit noonu rek la mu ne alam ra ati yi ci soxnaam naam euh, jigéen euh, soxnaam bi nga xam ne moom moo tudd Safiyata bint Abi Ubayd radiyallahu anha mu ne faqultu lahu ma wax ko ne ko as-salaatu julli maanaam ne ko julli jot na fekk ñu koy tàggee soxna si faqaala mu ne fir maanaam nañ dem maam tukkil ne maam mooy nañ dem maanaam euh, ñu daw nañ dem fa qultu ma ni ko as-salaatu julli jot na de fa mu ne fir dawalal maanaam mooy dawalal waaw kay dawalal mm-hmm. maanaam moo tax ak sayyaaratu mooy euh, oto ñu tuddee ko sayyaara maanaam ngir day daw maanaam ci foofu la jóge ci as-sayru la jóge bi tekki daw dem dégg nga xatta mbete saara waaw kay mu daal di ñu daal di daw mii lay mii lay ni ñaari mayl aw salaasatan wala ñett maanaam ñu daw ñaari mayl wala ñett summa topp nazala maanaam mooy kon lu tolloog far sax wala lu ko jege summa topp nazala mu daal di wàcc fa salla mu daal di julli summa topp qaala mu ne nii ma def nii laa ra'aytu laa gisee woon annabiyya yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yusalli mu daan julli iza ajalahu su fekkente ne dafay yàkkamtiloo da ko da teewal loolu yàkkamtiloo ko as-sayru tukki gi maanaam daw daw gi ngir mën a tukki daw gi tukki gi <coughs> nii la daan def maanaam daanu rek <coughs> daanu def maanaam daanu wax rek ne ah julli jot na léegi nañ dem déedéet danaan ah baax na nañ dem rek bu ci kanamee mën nañoo boole tisbaar kii bi timis gi ak géegi moo xam ci waxtu timis gi lañ koy def walla ci waxtu géegi li nga xam ne moom lañ koy de mu ne waqaala mu wax tamit Abdullahi mooy ibnu Umar ibnu al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma ra'aytu gis naa nabiyya yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ida ajalahu su fekkoon te da koo yàqamtiloon ak sayru tukki gi yu axiru day yéexi al maghriba ti ti timis gi fayu salli mu daal koy julli salaatan ñett maanaam lii nag moom mooy tegtale li nga tax imam al Bukhari rahimahullahu taala indi hadith bi ci buntu bi maanaam ne ñetti rakka la ko doon def summa topp yu sallimu mu mu daal di sëlmal summa topp xallama lu néew loo xamante ne rek yàlla ba lay sax lay toog fa mu nekk ma lay sax lay xaar xattaa mbéte yu qiima daal di jóg daal di taxawal al-isha jul julli gee fa yusalliha mu daal di koy julli rak'atayni ñaari rakka summa topp yusallimu mu daal di sëlmal maanaam bu boobaa lool tamit li muy tekk mooy kon géegi dañ koy wàññi neenante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daf ko daan wàññi waaye daanu toon julli maanaam baatu sabbihu loolu lay tekk du julli maanaam ngir ne euh, euh, <coughs> maanaam loolu la comme <coughs> maanaam comme niñ ko gisee fa subhaanallah xiina tumsuuna wa xiina tusbixuuna maanaam loolu maanaam moom mooy julli ji loolu lay tekki maanaam yusabbihuuna uh, biha yusabbihuuna bil ghuduwwi wal aasaal rijaalun voilà maanaam maanaam mooy dañuy julli maanaam ay ak ngoon gi ay góor maanaam dañuy julli suba gi ak ngoon gi maanaam fii bu yuutin adina allahu an turfa wa yuzkara fi ismuhu maanaam foofu mooy ci kër yi nga xam ne mooy jàkka jumaa yàlla da koy wax ñu koy sëkk di tudd di yëkkati turu yàlla maanaam ci ah, euh, euh, maanaam loolu léegi nag mu daal di wax ne dañu ciy sabbal maanaam li muy mooy dañu ciy julli maanaam góor yi dañuy di ci julli suba gi ak ngoon gi loolu tamit moom mooy kon fii sabbihu dafay daal di euh, julli ba'dal isha yi ginnaaw géegi maanaam mu ne doon woon julli ginnaaw géegi hatta mbete yàqu moom mu daal di taxaw fii jaw fi layli maanaam mu taxaw mooy maanaam mu def qiyaamu layli fii jaw fi layli ci digg guddi gi lu tax ndax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam naafila guddi dafa nekkoon farata ci moom comme ni ko alquran waxe wa min al-layli fatahajjat bihi naafilatan laka maanaam yow ci guddi gi maanaam boobaa bi bihi at-tahajjud moom mooy di jaamu yàlla ci guddi maanaam mu ne na ngay jóg di jaamu yàlla di julli ci guddi gi mu nekk naafilatan laka mu nekk ak ndollent ngir yow yenente bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam loolu ndollent la ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye nekkut loo xamante ne eh, farata la ci yeneen Euh, jul ci yeneen jullit ñi waaye nag maanaam loolu kon moom mooy li nga xamante ne euh, moom la yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama doon def euh, hadith bi imam al-Bukhari dina ko indiwaat hadith numéro mille cent six mille cent neuf mille huit cent cinq a trois mille imam Muslim indi na ko ñeenti yoon hadith numéro sept cent trois imam Abu Dawud indi na ko hadith numéro mille deux cent sept mille deux cent douze mille deux cent dix-sept imam at-Tirmidhi indi na ko xadis numéro 555 imam an-Nasa'i indi na ko xadis 591 592 595 596 598 599 ak 600 imaamu Malik indi na ko euh, xadis numéro 384 imam Ahmad indi na ko lu bari maanaam day gis ne <coughs> waa ashaabu kutubu sitta <coughs> ñoom ñëpp indi nañ ko moom des imam Ibn Maaja rahimahullahu al-jamii' <coughs> mu ne baabu buntu salaatu tatawwu ala dawaabi ma eh, eh, haythuma tawajjahat bi baabu buntu salaatu tatawwu julli nga xamante ne moom mooy julli coobare wala daabati eh, ci kaw ci kaw maanaam daabba daabba nag moom mooy lépp loo xam ne day dukkat maanaam aji dukkat ci kaw suuf maanaam lii moom mooy riwaaya bi nga xamante ne euh, moom mooy bi gën a euh, maanaam bi riwaayawu Karima la ak Abul wax maanaam ñoom ñoo am ala dawaa bi waaye am na ci yeneen riwaayaat yi minat dawaa bi loolu kon mu ne ah wa haythuma ak fépp foo xamante ne tawajjahat maanaam jublu na bi ci moom maanaam borom xam-xam alayhim kon fii hadith bi li tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi buntu bi maanaam day leeral ne ki nga xamante ne mooy julli julli coobarew hmm. ndax ak tatawwu maanaam moom mooy julli goo xamante ne da nga koo coobarewoo loolu nag imam fuqaha maliki rahmatullahi alayhim wuutale nañ ba tey bi nga xamante ne moom mooy comme niñ ko gisoon sunna ak fadila maanaam te fadila bu boobaa moom mooy mandub mooy mustahab mm-hmm. ah maanaam ak li nga xamante ne moom mooy beneen niveau bi moom mooy ak tatawwu mooy li nga xamante ne dañ koy coobare woo maanaam amul lenn lu ci ñëw loo xamante ne daf naan la defal nii bàyyi nii maanam nit ki daal dem na ba jekki-jekki ne masalan bëgg naa julli julli naafi la maanaam amul lenn loo xamante ne dafa rot ci sunna ngir wax ni bii spécialement lañ koy julli maanaam loolu bu boobaa naafi la yooyu ak tatawwu lu tudd <coughs> comme léegi nii rek su ma jugoon <coughs> di julli ñaar rakka julliwaat ñaar rakka teg ci ñaar rakka bàyyi sëlmal ak yooyu loolu sama coobare laa ko defee bu boobaa <coughs> loolu moom lay wax tatawwa loolu nag moo gën a néew doole comme masalan su fekkoonte ne dama ñëw balaa tisbaar mu julli ñaar wala ñeenti rakka ginnaaw tisbaar ma julli hmm. lu mel noonu ginnaaw timis ma julli ñaar rakka wala juróom benn rakka yooyu noonu ay sunna la yu maanaam nga gis ne kon bu fekkonte ne wala yu mel noonu wuute na itam ba tey jullig witar nga xam ne boom sunnatul muakkada la ba nekk waajib ci hanafiyyi wuute na ba tey ak li nga xam ne moom mooy julli nga xam ne mooy ñaar rakkay fajari nga xam te ne kooku raxiba la tudd moom benn rek la maanaam mooy raxibatul fajar waaye yeneen mazahib bi ñoom sunna rek la ñuy wax maanaam yooyu yëpp kon dafa wuute lii nga xamante ne nag kon moom mooy at-tatawwu mooy coobare woo maanaam nga di ko def nag ala dawaa bi ci kaw maanaam yi nga xam ne ñooy dukkat maanaam moom mooy yi nga xamante ne ñoom ñooy yi daw comme lu demee nekk eh, gëléem comme lu demee nekk fas comme lu demee nekk nag comme lu demee nekk mbaam ak yu mel noonu am na ñi nga xamante ne tamit moom mooy eh, eh, ba ay oto da daal di bokk ak ay moto ak yi nga xamante ne ñoom ñooy avion wala yu mel noonu waaye nag masalan tey bu fekkente ne avion bi dafa sax moom day yor attey wala bato maanaam masalan bu dee gaaw gu ndaw boobu nag dootul bokkati maanaam ngir li muy yëngatu lu bari moom ak ak daaba yi daanaka ñoo xaw a jege wanto waaye am li nga xamante ne <coughs> mooy bato moom mooy bato masalan tey loolu bokkul ndax bato mën nañ cee taxaw julli mu sax maanaam bu boobaa da ngay daal di jublu ci fi nga xamante ne moom mooy xibla bi bu boobaa dootoo jublooti nu mu la neexee ba pare da ngay daal di taxaw di sëkk di siggi ak yu noonu loolu maanaam bu fekkente ne ci oto nag wala ci moto wala ci vélo yooyu nag bu boobaa mën ngaa daal di jullee nga xamante ne maanaam moom mooy nii nga xam ne noonu lay wax nii maanaam moom mooy da jublu fépp foo xamante ne foofu la euh, waruwaay yu jublu ndax mënoo def neneen am maa li nga xamante ne nag moom mooy euh, avion su fekkente ne am na place bu yaatu bu boobaa julli gii ñuy wax nag mooy julli naafi la maanaam bu boobaa euh, da ngay daal di julli comme niñ koy jullee maanaam comme niñ koy jullee waaye su fekkente ne nag amul place bu yaatu nga xamante ne <coughs> amul fenn foo mën a jullee comme ci oto yi la bu boobaa da ngay daal di jullee nii nga xamante ne moom la ñu wax beneen maanaam moom la ñuy wax nii ci hadith yi insha allah beneen bi ci def moom mooy su fekkente ne nag bato nag comme niñ ko waxee nii maanaam bu boobaa nit ki su taxawee day daal di mën a jublu xibla ba pare day day mën a sigg ak siggi te du risque di ak yu mel noonu loolu moom mooy atte yi comme avion yi wala yu mel noonu a bu dee fusée yi la maanaam tamit même actes yi nga xamante ne actes yooyu lay daal di yor kon euh, loolu bu fekkeel kon loolu moom mooy euh, jëmmi actes yi nga xamante ne kon moom la mbir yooyu di yor li nga xamante ne kon euh, imaam al-Bukhari rahimahullahu taala dafa indi dawaab yi fii nii maam di wax ne dabbay li nga xam ne te indiwul li nga xamante ne moom mooy. Euh, euh, li nga xam ne moom maanaam yi mu indi nag fii nii mooy raaxila maanaam mooy gëléem loolu moom lay indi ci xadiis yi loolu day teg li tax mu koy indi euh, moom maanaam moom mooy ni xaasa maanaam mooy zikrul xaas yuraadu bihil aam lay teg maanaam mooy loo xamante ne dañuy tudd lenn rek waaye lañ ca namm moom mooy général lu gën a général loolu loolu lay indi ci xadiis yi loolu moom moo tax mu daal di indi fii maan di tegtale ne dañuy qiyaas. li nga xamante ne moom mooy gëléem gi ci kaw yeneen waruwaay yi loolu moom moo tax mu daal di indee tuddee buntu bi ne ala dawaab ci kaw daaba yi wallahu aalam amma mu def benn masala maanaam moom mooy su fekkente ne dañuy dox lool moom du mën a ne maanaam <coughs> kii di dox du mën a naafilaa noonu du mën a jullee noonu amma nag bu dee ci kar la wala wér la ak yooyu dala ko man su fekkee day tukki muna qaala bil isnaad muttasil fi awwal kitaab la haddathana Ali ibn Abdullah te moom mooy Abul Hasan ibn al-Madini maanaam noonu la gën a siiwee rahimahullahu ta'ala mu ne qaala haddathana Abdul A'la mooy ibn Abdul A'la maanaam mooy Abdul A'la abu abu Hammam dañ euh, dañ ko maanaam mooy dàqantalam maanaam borom yitt yi waaye dàq li nga xam ne mooy moo loolu mooy laqabam waaye kunyaam moom mooy Abu Muhammad as-Saami al-Basri rahimahullahu ta'ala euh, mu ne qaala haddathana Ma'mar moom mooy ibnu Rashid al-Yamani euh, an az-Zuhri te moom mooy ibnu Shihab an Abdullah ibnu Amir te moom mooy Abdullah ibnu Amir ibnu Rabi'a al-Adawi al-Anazi di waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam Euh, an abihi te moom mooy mu jële maanaam radiyallahu ta'ala anhu moom sahaaba la mu jële ci baayam baayam moom it sahaaba la mooy Aamir ibn Rabi'a ibn Ka'b ibn Malik euh, radiyallahu radiyallahu ta'ala al-Anazi al-Badri euh, moom mi ngi génn adduna fanweeri at ak ñaar trente-deuxième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ca Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalus salaatu wassalaam annahu qaala moom mu ne radiyallahu taala anhu mu ne ra'aytu gis naa annabiyya yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yusalli muy julli ala rahilatihi ci kaw gëlleemam maanaam raxila mooy gëlleem gi nga xamante ne day dañ koy yan ay bagage ngir mu mën a tukki loolu moom mooy raxila maanaam xaytu fa nga xamante ne tawajjahat moom la jubloo bi yii ci moom maanaam li nga xamante ne kon moom lay def moom mooy day julli buy julli di direction boobu day jublu li nga xamante ne nag moom la ci yenn borom moom xam yokk rahmatullah alayhim mooy ne day jublu bu mënee jublu xibla bi day daal di jublu xibla bi kàbbar dooga nag daal léegi nag fi nga xamante ne mooy direction bi li ci des yëpp mën naa julli fépp foo xamante ne foofu la mën a dem loolu moom moo tax aaya alquraan bi nga xamante ne moom la wàcc bi mu naan wa aynama tuwallu wujuhakum fa samma wajhullah maanaam fa aynama tuwallu fa samma wajhullah maanaam fépp foo xamante ne walillahi al-mashriq wal maghrib fa aynama tuwallu fa samma wajhullah maanam buur yàlla moom moom penku ak soow fépp foo leen jublu rek xam leen ni foofu la jëmmi buur yàlla maanaam foofu la nekk maanaam li nga xam ne kon loolu lay tekki maanaam moom mooy fépp foo leen jublu rek xam ne yéen a ngi jàkkaarloog yàlla maanaam loolu <coughs> kon loolu aaya boobu day tegtale maam borom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañoo wuute ci lan moom moo tax ñu wàcc am na ci ñu wax ne ci mufassiruna yi ne li tax mu wàcc mooy ci julli tukki am na ñoo xamante ne dañoo ñu ngi dañu wax ne ci nit koo xamante ne xamul fan la xibla nekk ci kooku ci ñooñu la wàcc waaye ala kulli day daal di appliqué wu ci ñooñu ñëpp loolu moom mooy maanaa yi nga xamante ne ñoom ñoo aju ci wàllu fiqh ci eh, buntu boobu wa lillahi alhamdu <coughs> wal minna xadis bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala dana ko indiwaat xadis numéro 1097 ak 1103 imam Muslim dina ko xadis numéro 701 waa euh, imam Ahmad ibn Hanbal dina ko xadis numéro 15672 15684 15686 ak 15695 maanaam kon dañuy soo ashaabu kutubu sitta ñoo maanaam ci waa waa borom saxiix ñoom rek ñoom ñoo solo rahimallahu al wa qaala bil isnaad al muttasil fi al kitaab li haddathana Abu Nu'aym te moom mooy al-imaam al-Fadl ibn Dukayn al-Mulaayi al-Kuufi mu ne qaala haddathana Shaybaan te moom mooy ibn Abdurrahmaan at-Tamiimi di Abu Mu'aawiya an-Nahwi moom it waa Basra la comme Abu Nu'aym mu ne an Yahya te moom mooy ibn Saalih ibn Mutawakkil te moom mooy Yahya ibn Abi Kathiir Euh, Abu Nasr Abu Kathir dañ koy wax tamit Abu Ayyub mu ne an Muhammad ibn Abdurrahman te moom mooy Abu Abdullah Muhammad ibn Abdurrahman ibn Thawban al-Qurashi rahimahullahu ta'ala di waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam anna Jaabir ibn Abdullah te moom mooy ibn Amr ibn Haram ibn Salaba al-Ansari Euh, radiyallahu ta'ala anhuma euh, mooy abu abdullah abu abdurrahman wala abu muhammad al-khazraji radiyallahu ta'ala anhu euh, mu ne an akhbarahu moo ko xabaare anna nabiyya naka yenente bi sallallahu alayhi wa sallam kaana nekk na yusalli doon julli at-tatawwu maanaam coobare o wa huwa fekk moom raakibun aji war la fii ghayril qibla waate di ba pare nekkutoon di nga xamante ne daf doon jublu qibla <coughs> <coughs> maanaam loolu li nga xamante ne kon moom lay tekki euh, mooy ne euh, c'est <coughs> direction bi nga xamante ne moom la daan jublu bu daan julli moom mooy ne daanu woon julli maam fi mu daan jullee daanu woon jublu li nga xamante ne moom mooy xibla euh, te loolu li ko indi moom mooy naafila ngir ne comme ni nga xamante ne noonu la leeree ne julli googu tatawwa la maanaam mooy julli ci juñu coobare loolu kon euh, moom day dëgëral li nga xamante ne moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi xadis bi ci buntu bi kon relation bi dafa leer ma xadis bi imam al-Bukhari indi woon na ko xadis numéro quatre cent dina ko indiwaat mille quatre-vingt-dix-neuf ak quatre mille cent imam at solowu ko mu bokk ci xadis yi nga xam ne c'est euh, imam ko wéetoo wallif imam Muslim rahimahullah imam Abu Dawud na ko xadis numéro mille deux cent vingt-sept imam at-Tirmidhi na ko xadis numéro trois cent imam Ahmad lu bari la ko indi kon dañ gis ne waa ashaabu kutubu sitta imam Bukhari ak imam Abu Dawud imam Tirmidhi ñoom ñoo ko solo amma imam abu imam al euh, muslim imam Muslim wa Nasaa'i imam Ibn Maaja ñoom ñëpp solo wuñu ko rahimallahu al-jamii' wa qaala bil isnaad al muttasil fi al kitaab li haddathanaa Abdul A'la ibn Hammaad te moom mooy Abu Yahya Abdul A'la ibn Hammaad ibn Nasr al-Baahili rahimahullahu ta'ala Euh, euh, dégg nga euh, moom waa Baghdad la rahimahullahu taala waaye mi ngi génn adduna Basra mu ne qaala haddathana Wuhayb te moom mooy ibnu Khalid ibnu Ajlan al-Bahili rahimahullahu taala muy Abu Bakr dakkantalam mooy saahibul karabi comme ni xam ne noonu lañ ko doon gise mooy waa Basra mu ne qaala haddathana Musa ibnu Uqba mooy imaamu ahlu siyar muy Musa ibn euh, muy Abu Muhammad Musa ibn Uqbata ibn Abi Ayyash al-Qurashi al-Asadi rahimahullahu ta'ala moom mi waa Madinatu Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam an Naafi' mooy mawla Ibn Umar radiyallahu anhumaa annahu qaala kaana nekkoon <coughs> Ibn Umar mooy Sayyidina Abdullahi ibn Umar ibn al-Khattaab radiyallahu anhumaa yusalli daan na julli ala raahilatihi ci kaw war waayam muy gëléemam wa yuutiru te daan na witar alayha ci kawam maanaam loolu lii nga xamante ne moom la wax ne wa yuutiru alayha te daan na witar ci kawam day dëgëral mazhabu jumhur bi nga xamante ne moom mooy tegtale ne julli witar du farata maanaam du waajib plutôt maanaam du lu war maanaam wuuteeg ñi nga xam ne xanafiye rahmatullahi alayhim ñoom dañuy wax ne lu war la waaye xanafiye rahmatullahi alayhim ñoom dañuy xabaare ne ñoom dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy gëndale mbir mi ne maanaam du lu maanaam ne mbir mi du nekk loo xamante ne loo war la ci ñëpp maanaam du loo xamante ne waajib la lool moom moo tax maanaam du bu doon maanaam du loo xamante ne farata la maanaam yëkkul ci farata loolu moom moo tax ñu cee julli ñu mën koo julli ci kaw waruwaay waaye su doon farata la kon duñ ko julli ci kaw waruwaay wi waaye comme li nga xam ne moom mooy julli juróom yi waaye nag comme waajib rek la comme ni nga xam ne noonu la yenente bi sallallahu alayhi wasallam naafila guddi gi nekkee waajib ci moom te daka daan mën a def ci kaw waruwaayam itam maanaam kon bu boobaa ñoom maanaam te ki moom rek la nekk naasi la maanaam loolu tamit ñoom bu boobaa lool la ñuy tontu tamit ci wax jooju mooy yox biru muy xabaare an na nabiyya nag yenente bi sallallahu alayhi wa sallam kaana nekkoon na yaf'aluhu doon ko def maanaam kon ni sayyidna Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma moom moo ko def ba boore daal di nett ne yenente bi sallallahu alayhi wa doon na ko def maanaam lii nag day maanaam benn xeet la ci xeetu xadiis yi ñi nga xamante ne day tegtale maam nga xam ne du waxu yenente bi sallallahu waaye jëf yenente bi la leeral la wax sallallahu alayhi wa alihi wa sallam comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee ci xadiis yi nga xamante ne ñoom ñoo ko weesu ci buntu bii xadiis bi <coughs> imam al-Bukhari indi woon na ko 999 ak 1000 dana ko indiwaat 1096 1097 ak 1105 imaamu Muslim euh, indi na ko euh, xadiis numéro euh, juróom ñaari yoon imam Abu Dawud na ko xadis numéro 1224 imam At-Tirmidhi na ko xadis numéro 352 412 2958 imam An-Nasa'i na ko xadis numéro 490 491 492 743 744 1686 1685 1688 imam Ibn Majah na ko xadis numéro 1200 imam Malik na ko xadis numéro 321 408 ak 413 imam ahmad ibn hanbal baari la ko indi kon danañ gis ne hadith bi waa uh, ashabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañ ko ba mu uh, maanaam ñoom ñëpp indi nañ ko rahimallahu jami' mu ne baabul imaa ala dabba baabu li nga xam baabu buntaal imaa i junjo ala dabbati ci dabba bi maanaam li nga xamante ne moom la namm ci al iman moom mooy junj maanaam li mu ci tekk moom mooy ci bu ñuy rukoo ak bi nga xamante ne moom la ñuy sujjoot li nga xamante ne moom moo tax kon imam al-Bukhari rahimahullah indi daal buntu bi maanaam daf ci tegtaleen li nga xamante ne da ci leeral li nga xamante ne noonu lañ ci mën a jullee ndax ginnaaw ba nga xamante ne wax nañ ni ne mëneef naa julli ci kaw dabba bi léegi li nga xam ne moom mooy laaj bi day jañ boppam maanaam moom mooy waaw kon bu bëggee rukoo ak ma bëggee sujjoot comme nu may def maanaam ngir ne loolu xam nañu ne mënuñu koo def comme ni nga xamante ne noonu lañ koy defee su fekkoonte ne nit ki dafa taxaw ci suuf si maanaam bu boobaa laaj bi nga xam kon laaj boobu moom mooy jañ boppam loolu nag moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi hadith bi maanaam indi buntu bi di leeral li nga xamante ne moom moo aju ci boobu masala li nga xamante ne nag moom bu boobaa loolu la ñuy def moom mooy dañuy junj maanaam moom mooy nit ki day daal di sëgg yëngu wéngal bopp bi wàcc mel ni ku ko wàcc ci suuf wàcc maanaam yëngal ndigg li mu daal di mel ni lu jëm ci kanam noonu lay daal di def su fekkente ne dafay rukoo waaye bu boobaa naka noonu su dee sujjóot waaye nag bu rukoo bi bu gën a wàcc que bu su bu rukoo bi noonu lay <coughs> dundee te loolu moom mooy jullit ñi nga xam ne amuñu pexe xattaa ñi nga xamante ne amuñu pexe ci maanam mënuñu neneen loolu <coughs> ci <coughs> jullit farata waaye ci jullit naafila lii dana mën a nekk. comme li nga xamante ne euh, noonu lañ ko xamee daan ñëw ci yeneen i euh, masala yi nga xamante ne moom mooy masala jullik ku toog ak julli ki nga xamante ne dafa maanaam julli ku toog su fekkente ne day naafila te ànd ak ne dara jotu ko te tukkiwul waaye fii li nga xamante ne moom la ci wax rek mooy julli kuy tukki ci kaw nekk ci kaw dabba maanaam bu boobaa ana naka lay def naka noonu tamit beneen mbir boo xamante ne mat naa leeral moom mooy loolu noonu mënoo koo def su fekkente ne da nekk ci dëkk bi maanaam loolu ci biir tukki nga ko mën a def waaye doo dugg ci biir dëkk bi maanaam di ju di di di julli naan damay naafila nekk ci sa biir ci sa volant maanaam di naafila di def noono waaye boobaa boo faw nga nekk koo xam danga nekk ci tukki wallahu a'lam mu ne qaala bil isnaad muttasil fi awwal kitaab yi ilay haddathana Musa te moom mooy al imaam al haafiz Abu Salama ibn Musa ibn Isma'il at-Tabuzaki di waa Basra annahu qaala mu ne qaala haddathana Abdul Aziz ibn Muslim te moom mooy Abu Zayd Abdul Aziz ibn Muslim al-Qasmali di waa Basra moom itam rahimahullahu ta'ala génn àdduna 167 ane ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne anna qaala haddathanaa Abdullah ibn Dinar mooy Abu Abdurrahman al-Madani rahimahullahu ta'ala mu ne annahu qaala kaana kaana Abdurrahman mooy sayyidina Abdullah ibn Abdurrahman Abdullah kaana Abdullah ibn Umar mu ne kaana nekkoon na Abdullah ibn Umar mooy sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma yusalli daan na julli fi safari ci tukki gi ala rahilatihi ci kaw war waayam aynama taw mawjuud saa yu fa aynama saa yoo xamante ne fépp foo xamante ne rek ay na maa waaye fépp foo xamante ne tawajjahat daf faa jublu maanaam waaye lu muy def mu ne yuumi u dafay daa di eh, junj maanaam day daa di junj loolu moom mooy li nga xamante ne moom la ñu tudd léegi maanaam ne noonu lañ koy defee eh, wa zakara waaye dafa tudd ne moom Abdullahi radiyallahu ta'ala anhu maanaam sayyidna Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu anhuma dafa tudd anna nabiyya nekk yenente bi sallallahu alayhi wa sallam kaana nekkoon na yafaluhu di ko def loolu tamit day tegtale li nga xamante ne ñoom sahaaba yi radiyallahu anhum noonu lañ doon toppee maam li nga xam ne moom mooy tànk yenente bi sallallahu alayhi wa sallam te lépp loo xamante ne dañ ko daan wax ak di ko jëf dañ ko daan delloo ci moom loolu nag moom moy jëmmi nit ku baax nit ku soobu ci yoonu yàlla loolu moom mooy jëmmi nit koo xamante ne bëgg na yegg ci boromam subhaanahu wa taala xadis bi romboon nañ ko léegi eh, ndax gisoon nañ ne imam al-Bukhari in na ko xadis numéro mille ak mille quatre-vingt-quinze ak léegi ak mille quatre-vingt-dix-sept ak mille cent cinq li nga xam ne moom moo def ci taxrij bi gisoon nañ ko léegi walillahi alhamdu wal minna mu ne baabun yanzilu lil maktuba baabun bunte ngi nii maanaam buy leeral ne yanzilu dana maanaam li aji tukki ji yanzilu day wat lil maktuba ngir julli nga xam ne julli farata la te moom mooy juróomi julli muy <coughs> tisbaar takkusaan timis gee ak suba yooyu saa yu fekkente ne waxtu woowu dafa jot dafay daal di wàcc ba mu def allahumma bu fekkee ne dafay boole bu waree boole tisbaar bi ak tàkkusaan bi bu boobaa daf leen daal di boole day du bu boobaa da mën naa wàcc ci benn ci ñaari kete bu dee boole ci bis ak gee mu wàcc ci benn ci ñaari kese maanaam kon loolu lu mu néew néew mooy dana wàcc ñetti yoon ngir mën a julli ci euh, wax ci waxtu yi waaye du dagan mook muy bàyyi ba julli gi romb mu ne parce que tout simplement damaa nekkoon ci tukki am amma ki nga xamante ne masalan dafa dugg ci biis bu boobaa wala yu mel noonu bu boobaa mu daal di xool nu muy def maanaam ba ñu may ko mu daal di mën a maanaam ñu ñu mën a julli wala boog maanaam bu ñu taxawee mu gis ne ah taxaw nanu te waxtu julli yee maanaam mu mu profité ci waxtu yooyu di julli wala yu noonu waaye nag du dagan mukk maanaam masalan jant bi daal di jéng maanaam jóge ci zawalu shams maanaam ci diggu njolloor gi daal di jéng ba jant bi sox te julliwul tisbaar tàkku tàkkusaan lool du nekk mukk lu dagan ak lu mën a xew lool du dagan naka noonu ki nga xamante ne tamit maanaam mooy jant bi dafa sox ba jant bi dem ba nga xamante ne dafa yegg ci <coughs> maanaam bi romb maanaam waxtu yi romb ba pare mu mu mu toog noonu rek loolu du mën a dagan beneen mbir bi nga xamante ne tamit moom moo mat a bàyyi xel mooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy tukki war na ñoo bàyyi xel bu baax a baax a baax ba yan jamono ak jan heure la ñuy tukki ak yan heure bu fekkente ne ñoom amuñu maîtrise ci ci maanaam lii def maanaam ñoom danoo bokk rek masalan ci ci ci tukki gi bu boobaa bu ñuy jël billet par exemple ci daw ci billet avion nga xamante ne ñoom mënuñoo taxawloo avion bi ne ko wàccal dëkk sangam ndax dañuy julli loolu yëpp duñ ko man maanaam bu boobaa ñi nga xamante ne maanaam ku yor sa jet privé yooyu moom da ko man boobu ba pare sax loolu daal laaj ay condition comme ni nga xam ne yooyu yëpp duñ ci dugg waaye daal ala kulli xaalis liñ ci nam mooy ki nga xamante ne moom amut loolu soit day fekk day wut place bu mën a jullee day leeral place bu mën a jullee ci avion bi wala comme yenn compagnie yi am nañ ko wala mu nekk koo xamante ne euh, day sóoraale waxtu yi nga xamante ne mooy waxtu julli yi ci buy jël billet bi waaye du ñëw tànn biyam ba noppi xool nu mu ko neexee ba pare daal di jàpp ne ak guddi julli bi moom bul faale maanaam déedéet mbir mi mën mëne fu koo defee noonu ñi nga xamante ne kon loolu tamit maanaam mu nekk loo xam ne lu mat a bàyyi xel la te loolu nag maanaam du rek dañ koy bàyyi xel ci lenn déedéet dañ koo war a bàyyi xel daa man maanaam nga xamante ne mu fekk la au moins maanaam julli gi même bu la fekkee ci avion bi nga xool nooy jullee wala boog yu mel noonu su fekkente nag pexe amul ba pexe amul bu boobaa tamit nga daal mën a taxaw li nga mën a def mooy nga taxaw masalan fi nga xamante ne moom mooy place yi nga xam ne da nga faa a da nga mën a taxaw masalan ndax avion bi euh, maanaam du rek toog moo mën a ne day am jamono yoo xamante ne bu la neexee mën ngaa jóg taxaw bu boobaa julli googu da nga koy daal di def ci yi nga xamante ne nga mënta rokoo ak sujjóot yooyu moom bu boobaa ngay junj waaye nga xamante ne mën nga cee taxaw bu boobaa faaw da koy daal di taxaw te maanaam am maanaam te Euh, ndax am considération bu mel ne nit ñi dañ may gis ak yu mel noonu loolu mooy li nga xamante ne sharia du ko bàyyi xel dégg nga wallahu aalam <coughs> qaala bisnaad muttasil fi awwal kitaab la haddathana Yahya ibn Bukayr te moom mooy Abu Zakariya Yahya ibn Abdullah ibn Bukayr hmm, al-Qurashi al-Makhzumi di waa Sham naa ko mu nekk waa Misra <coughs> xam nañ ko gisoon nekk taalibe Imaam Layth rahimahullahu taala qaala haddathana Layth te moom mooy al imaam Abul Harith Layth ibn Sa'd ibn Abdurrahman al-Fahmi rahimahullahu taala an Uqayl mooy ibnu Khalid ibn Aqil al-Ayli di waa Misr moom itam ginnaaw ba mu nekkee waa Sham maanaam mu ne an ibn Shihab mooy az-Zuhri an Abdullah ibn Amir ibn Rabi'a al-Jushani ah radiyallahu anhu anna Amir ibn Rabi'a baayam radiyallahu taala anhu akhbarahu xabaar annahu qaala maanaam ne ra'aytu gis naa rasulallahi ndawal yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa fekk moom ala raaxila mi ngi ci kaw war waayam ah, yusabbihu muy julli maanaam di eh, yumi'u maanaam nga gis ne yusabbihu muy julli maanaam kon fii sabbal gi ngir ne lii tamit day dëggal li nga xam ne mooy mazhabu xanaabila rahmatullahi alayhim yi nga xam ne dañoo wax ne sabbal bi dafay nekk farata ci biir julli maanaam nga xam ne farata la Euh, comme maanaam lu waajib lu war la comme ni nga xamante ne noonu la roko ak sujjóot wala jàng alquran bi nekkee lu war ci wax maanaam jàng alquran bi ni mu nekkee lu war ci wax rawatina fatiha bi maanaam noonu la sabba sabba bi nekkee farata ngir ne maanaam bokk na ci moy ne lii la fait que ñu mën a wax yu sabbihu ñu muy mën a tekki di julli comme li nga xamante ne noonu la ñu waxee yasjudu wala bokk raka yarkaaw maanaam mu nekk ne day julli maanaam fii tam ñu ne yusabbihu mooy ne day julli loolu day teg ci la ne maanaam ponk la ci maanaam boo xamante ne mënu cee ñàkk loolu nag ba léegi xamagul lu ko dindi ci dalilu ñeneen ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, yeneen mazahib yi euh, rahimallahu jamii maanaam kon yuumi u muy daal di junj bi ra'sihi ci boppam qibala ay qibala muy jàkkaarloog ay wajj wajjin gépp wàll goo xam te ne te wajjaxa jublu na fa waaye loolu moom mooy comme naafila waaye mu ne walam yakun waaye nekkut woon rasulullah moom ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam yasna'u doon def zalika loolu fi salaat ci julli al maktubati gi nga xamante ne moom mooy farata gi loolu kon day tegtale ci anam gu leer li tax imam al Bukhari rahimahullahu taala daa di nas buntu bi te indi hadith bi ci lool maanaam moom mooy kon ne doonu ko woon defee noonu wa qaala Euh, laytu maanaam imam euh, laytu euh, ibnu Sa'd moom mooy li nga xamante ne <coughs> maanaam jëmmi hadith bi <coughs> mooy bi ñu romboon léegi bi romboon maanaam moom mooy moom lay yokk loolu moom moo tax maanaam boo xoolee fii wax ji da ngay da dafay mel ne Yahya ibnu Bukayr moom moo soloo ci Layth hadith bi waaye nag mbir mi demewut noonu maanaam xadis bi bokkul beneen la boo xamante ne imam euh, al-Ismaili jokkale moo ko jokkale na ko maanaam mooy biñ doon tudd euh, léegi moom gisoon nañ ko maanaam mu ne haddathani Yunus maanaam nekkal na ma Yunus mooy ibn Yazid al-Ayli gis nañ ko léegi an ibn Shihab mooy az-Zuhri no qaala qaala Salim mooy ibn Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu gis nañ ko léegi kana Abdullah mu ne kaana nekkoon Abdullah ibn Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma yusalli daan na julli ala dabbatihi ci kaw dabba min al-layli ci guddi gi maanaam eh, guddi gi eh, woof woof te fekk moom musaafirun di aji tukki maa yubaali doonul woon bàyyi xel doonul woon faale haytu ma fépp foo xamante ne kaana nekkoon na wajhuhu xar kanamam maanaam ana fan la xar kanamam di maanaam fan lay jublu ndax xibla la wala du xibla loolu doonu ko woon bàyyi xel ngir ne loolu dañ koy maye ci jullit naafila waaye jullit farata faw da ngay daal di jublu xibla mu daal di bokk ci charte yi nga xam ne moom mooy charte julli comme ni nga xam te ne noonu lañ ko gise woon biñ tollee ci kitaabu salaa mu ne qaala ibnu Umar mooy ibnu Xattaab radiyallahu ta'ala anhuma wa kaanate nekkoon na rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yusabbihu doon julli ala raahilati ci kaw gëlleemam xibla daan jàkkaarloog ay wajhin gépp euh, wàll goo xam ne te wajjaha doon na fa jublu maanaam wa yuutiru moo daan na witar alayha ci kawam xayra annahu xayra lulul ne annahu naka moom laa yusalli daanul julli alayha ci kaw waruwaay wa almaktuba muy julli farata xadis bi imam al-Bukhari ne ko xadis numéro 999 ak 1000 ak 1096 comme niñ ko gisoon léegi ak 1095 1096 E, tamit e, maanaam e, muy hadith sayyidina Amir ibn Rabi'a bi radiyallahu ta'ala ak 1103 ak 1105 maanaam hadith bi nga xamante ne moom mooy li nga xam ne mooy ndollent bi nga xamante ne moom la ci sayyidina Abdullahi ibn Umar ibn al-Khattab maanaam moom laysa bi maanaam boobu noonu moom boobu daf ndollent la ci hadith sayyidina Abdullah ibn Umar biñu gisoon radiyallahu anhu ci hadith numéro 1091 mm-hmm. maanaam mu yokk ko ci Ah, kon mu indi ko ci mille quatre-vingt-douze noonu la ko indiwaatee fii ci mille quatre-vingt-dix-huit li nga kon euh, amma euh, beneen bi ci def li nga xam ne moom moo aju ci li ci def ci wàllu taxriiju xadiisu euh, bii nga xam ne mooy bu Seydina Amir ibn Rabi'a bi radiyallahu ta'ala an boobu gisoon nañ ko wallahi alhamdu wal minna na qaala bil isnaad muttasil fi awwalil kitaabi ilayhi haddasanaa Mu'aaz ibn Fadaala te moom mooy Abu Zayd az-Zahraani Mu'aaz ibn Fadaala rahimahullahu ta'aala man qaala haddasanaa Hishaam te moom mooy ibn Sumbur ibn Sumbur ad-Dastawaa'i rahimahullahu ta'aala di waa Basra Abu Bakr al-Basri mu ne qaala mu ne an Yahyaa <coughs> ibn Abi Kasiir biñ gisoon léegi ak Muhammad ibn Abdurrahman ibn Sawban te moom mooy Abu Abdullah Muhammad ibn Abdurrahman ibn Sawban al-Qurashi biñ gisoon léegi tamit de waa Madinatu Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam wa qaala haddathanii Jaabir ibn Abdullah te moom mooy al ansari radiyallahu ta'ala anhu maanaam eh, hadiisu Seydina Jaabir bi radiyallahu anhu moom mooy ziyaada biñ doon gisoon bi mu naan ah, eh, bu Seydina Abdullah ibn Umar bi radiyallahu anhu bi mu naan wa taabaahu ataa'un an Jaabir radiyallahu anhu maanaam moom lay wax fii anna nabiyya naka yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci juróom-ñetti e, buntu ci ginnaaw voilà mu ngoog mu ngoog 1085 mooy juróom-ñetti buntu ci ginnaaw mu ne anna nabiyya naka yenente bi maanaam moom lañ tàmbale woon ci jul ci jotaay bi weesu mu ne anna nabiyya naka yenente bi sallallahu alayhi wa kaana nekkoon na yusalli doon julli ala raahilatihi ci kaw war waayam mooy gëléemam naxwal mashriq daal di jublu li nga xamante ne moom mooy penku maanaam ngir <coughs> bu fekkente ne dafa euh, jub <coughs> du juge Makka maanaam penku ak sow maanaam boo nekkee Makka wala Madina maanaam euh, maanaam boo nekkee Madina doo jàkkaarloo mukk penku maanaam Makka ci suuf suuf lay nekk ci sud bi boo nekkee Madina bu ko defee baytul def moom mooy fii moo lay féete ci sa kaw noor bi maanaam amma li nga xam ne mooy penku mooy est bi boobaa fi mu lay euh, euh, bokkut ak boobu maanaam kon li nga xamante ne nag moom la moom mooy nag penku bi maanaam bu dee ñun wolof yi suñu waxee penku liñ ciy jublu mooy xibla ñu waaye nag euh, penku du xibla penku mooy est rek maanaam voilà loolu rek la mooy fa mooy fi jant bi di fenkee loolu moo tax ñu naan ko penku Ah, fi jant bi di sowee ñu nan ko sow voilà bëj saalum ak bëj gànnaar maanaam mooy noor ak sud li nga xamante ne eh, kon fa iza arada eh, su fekk bëj saalum moom mooy sud bëj gànnaar moom mooy noor voilà maanaam lool dañ ko waxee noonu ngir ni dëkk bi mel la ni Sénégal mel la maanaam loolu ci lañ koy natte <laughs> mu ne fa iza arada su nammee nag eh, an yusalli ci di mu julli nag al maktuba julli farata nag nazala mu daal di wàcc nag fastaqbala mu daal di jàkkaarloog al qiblata qibla bi loolu moom mooy li ne kon moom mooy li jaaru comme li nga xamante ne noonu lañ ko gisee léegi amma su fekkente ne nag comme ci bato wala yu noonu wala yu ko nuru ci nga xam ne dañ stable bu boobaa duñ ko mën a def waaye su fekkente ne rek loo xam ne day daw comme gëléem moo day rëng-rëngi mënoo sujjóot mënoo rukkoo mënoo def dara yooyu noonu bu boobaa du mën a ne mm-hmm. wallahu a'lam hadith bi Eh, gisoon nañ ko xadis numéro 400 gisoon nañ ko léegi gisoon nañ ko xadis numéro 1094 ak 4000 dinañ ko eh, eh, gis xadis numéro 4140 imam Abu Dawud na ko xadis numéro 1227 imam At-Tirmidhi na ko xadis numéro 351 imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko ci yeneen i ci ay xadis comme niñ ko gisee woon léegi dafa bokk ci xadis yi nga xamante ne Seydina maanaam maanaam xadis bi bokk na ci xadis yi nga xamante ne Seydina Euh, euh, imam al-Bukhari rahimahullahu taala daf ko wéeto wallif imaamu Muslim waaw waaw maanaam euh, dafa indi ay maanaam xadis yu wuute la ndax maanaam dafa indi imam al-Bukhari day def loolu maanaam ngir wax la ne la xadis boobu am na feneen hmm. mu xataa même bu fekkente ne indiwul jëm ñu boobu hmm. waaye maanaa moom mooy bii